Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma dafa génn benn bés ànd ak frère frère am Bujayr Bujayr Bujayr Bujayr Bujayr euh, <laughs> euh, euh, frère am la woon ñoom ñaar ñoom ñaar ñépp doomi Zuhayr ibn Abi Sulma lañ woon Kaab ibn Zuhayr ibn Abi Sulma Bujayr ibn Zuhayr Abi Sulma ñoom nag dañoo àndoon ay ay dañ doon sàmm seen gàtt yi xam nga Muzayna sorewul Medina noonu qabilatu Muzayna sorewuñ noonu léegi nag euh, li li li li xew dañoo génnoon ba dikk bërëb buñ naan Abraq mu nekk benn ndox boo xam ne waa banu asad ibn xuzayma ibn mudrika ñoom ñoo ko moom mu nekk ci yoonu médina bi pour ñi nga xam ne ñoo jóge basra basra bi ñëw médina seen yoon bi ñuy jaar côté yooyu foofu la abraq nekk mu nekkoon benn oasis la benn teen bokk boo xamante ne waa banu asad ibn xuzayma ibn mudrika ñoo ko moomoon ñoom ñaar frère ay frère la ñu ñu ànd di di sàmm bañ agsee foofu comme que sorewul Medina fa qaala Bujayr li Ka'b Bujayr wax frère am Ka'b bu ne ko usbut fi ghanamina huna hatta aatiya hadha ar-rajula fa asma'a ma yaqul nee na Bujayr ne eh, eh, eh, frère bi ne ko xoolal yemal nii ne taxa saxal fii nii ci abraq fii nga nga nga nga surveiller mooy nga toppatoo gàtt gi ndax dañuy sàmm man en attendant ma dem Medina dikkal góor gi ma gi ñu dégg ñu naan yonent la ñu dem xool lan lay wax waaw ba ma dem déglu lan lay wax quoi ndax dégg nañ ay rumeur nit ñi wax ne comme que am nañ occasion ñëw ba fii yow yemal fii ma dem déglu ji ñëw euh, fa jaa Bujayr rasulallah sallallahu alayhi fa aslam Bujayr nag naka la agsi bi mu dégloo yonent bi alayhi salaam mu tuub ci saase affaire yi convaincre ko li suñu boroom def leeru l'islam ci xolam mu daal di tuub waaye kaamu toog toog gisu ko waa frère bi moom dane woon ma dem déglu ji ñëwaat ba léegi gisuma ko xabaar dikkal ko ne ko eh <laughs> dafa tuub de Bujayr de léegi <laughs> muslim la qad aslama léegi de dugg na ci diine diine ji ji ji kim ne woon lay dem déglu ji di di woote ca la mujjut sax ca la dugg nag léegi moom musulman la Seydina Kaab Kaabu mer Kaabu nu Zuhayr mer mer bu futtu nag comme que poète la ci saase mu daal di koy wax mu daal di sadd benn way ne alaa abligha anni bujayran risalatan ala ay shay'in wayba ghayrika dallaka ala xuluqin lam tulfi umman wala aban alayhi walam tudrik alayhi axan laka saqaaka abu bakrin bi ka'sin rawiyatan fa anhalaka al-maamuuna maamuunu minhaa wa 'allaka mu ne alaa abligha anni bujayran risaalatan mu ne alaa waawee mu mer ba futt bi mu yëgee ne frère am bi tuub na alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen waay waaye alaa abligha ana kan waay moo pare alaa ma alaa kii la bii bii bii la mooy day sàkku ab waay waaye ana kan moo may jottalil alaa waawee kan moo pare ngir jottalil ma bu jayaran an nii muy tukkee ci man risaalatan ab samab samab message joxal ma ko kan bu jayaran sama frère bi ma fi bàyyi newoon ma may dem ñëw far mu dem dugg ci bi diine ji ay waay yëgal leen ma ko sama sama lii na àgg ci moom waay waay ala ayi shay'in way ba ghayrika dallaka waay waay waaye ana ci lan toskare way ba toskare ñeel na la ana ban mbir lala lala lala moom lala tegtal ana lan lala tegtal lu tax nga daay li délaisser sa sa sa diine ji nga nekk sa diine Zuhayr sa bàyyi nga bàyyi ko ana ci lan lala tegtal moom ala ayi shay'in ana ci lan dal la kaa ci la la tegtal way ba way yow yow yow yow na la toskare dal ndax dalaa tegtal loo xam ne ala xuluqin lam tulfi umman wala abad alayhi wa lam tudrik alayhi ahan laka est-ce yow man nga ma wax bu jëyri ne ma moom moomu nga dem ba ne léegi topp ko ko dalaa tega alayhi salaatu wasalaam dalaa tegtal ci jikko yoo xamante ne yow miinoo ko ci say baay ak ci sa yaay yow fan lañuy mooy mooy waxu gaa yi wax ñun amuñu ñun moom amuñu ñun ñun ñun am nañ lépp amuñ dara lu ñuy lu ñuy jéggaane mooy koo dégg muy wax loolu nag bu yoboo wasalaam boo ko mënee laay biir laay biir ko sinon kooku yamootu jaahilan majhulan non seulement day réer mais nit ñi dañ koy réere après bàyyi ko rek mooy affaire takabbur yooyu xam nga bokk na ñun ci feebar bi ñu gën dal ñun wolof booy wax ñu naan li fi am amul fen loolu xam nga yàgg naa la wax la ku la ko wax boo ko ñemee nee ko li nga wax amul boo ko ñemee nee bu dee am nga fitam nee ko lii nga wax nii amul ku la wax Sénégal la fa nekk ci mbaax amul feneen loolu kooku waxu la lu am pour gàttal kooku moom kooku moom boo ko ñemee nee ko lii ngay wax wute nag li xew te moo ko tey sax moo ko tey waxoon naa la bu ñu xoolee ci domaine yépp on est derrière non du ci yëfi àddina du ci yëf alaaxera du ci dara du ci du ci sell du ci am xam-xam du ci dara fenn lañ newul pee mais Mauritanie rek ka ñu raw Mauritanie bu ma nee rekk nag waxoon naa la ne du pour tuutal ko de ngir lim ñu jege la waaw Mauritanie lim ñu jege moo tax ma ne rekk mais du pour tuutal ko peuple boo gis mu mel noonu nag bu yoboo ngeen def lu ngeen man di plan bu ngeen man di teg économique affaire jikko dara du dox dara parce que naka la buur yàlla di yëkkatee nit ñoo xamante ni ci ngand ngand loo yëkkati seen fëgg seen dënd ak ngand ngand lu lañ dëkkee te ñoonu gën a xam ne li ñuy wax demewul noonu ndax nit ku nekk moo gën a xam sa bopp walaw alqaama andira même bu fi newee di sànde ay ay ay ay kii ay excuse naan boo dem lii wëg nit ñun dara ñoo gën a xam ne ñun on est on mais mais on est nulle moom nag looloo ko daloon mooy feebar la boo xam ne du feeb man li tax manaan wolof yi sénégalais yi ndax ñoom laa xam mais am na feneen am na ñeneen ñoo xam ne fierté leen dugg mooy doo xam-xam fenn wala du ñu nangoo en tout cas bu dee nañ ne ñoo fi raw yëfu àddina moom ñemewuñ koo wax parce que bu saa bu xëyee am lu leen di wan te nag am na ñoo xam ne ba léegi dañuy dox dof lu jàpp ne loolu noonu noonu la demee. ne ñoo raw nit ñi alors que tous les jours ñu gis lu contraire lu leen di wane tous les suba seconde bu ne ñu leen di wane ne yéen seen pays ne ne même pas en voie développement waaw bu dee ci côté boobu côté diine ji pareil côté diine ji pareil ana ban boroom xam-xam nga ma tudd Sénégal jamono jii nii ñu nekk kan kan kan koo xam ne toll na benn shanaat benn Shanqiti yi benn rek benn Shanqiti bu Mauritanie ci gaayoo yu noonu ku ko toll ci waxuma la waaye ku gis poussière am rek tuddal ma kenn ci ñun ñi ñuy mooy ñi ñuy bàkkoo neew ma amul mais ñun ñi ñuy bàkkoo ci boppam ndax de toute façon ñi ko doon dëgg-dëgg gaa yi xamuñ leen te bu ñuy wax sax dañ leen dul déglu amuñu benn aura gaa dañ leen a faalewul sax yooyu yittewul leen du ne amul Sénégal mais dama ne ñi ñuy jàpp ne ñoon ñoo ñooñu ñooy incarner xam-xam ni ñuy woote ak sell te ni ñuy woote fii nii suñum réew jamono jii nii mais ñooñu ñooñu bu ñu demoon ci daaraay ñële du ñu am niveau niveau sax di comprendre li waa ji wax du ko am waaw taalibe yi sax du am niveau yu taalibe waxatuma laa nga naan ba sëriñ moo tax ñun dañuy font quoi waaw bu Euh, Ka euh, Ka'b ibn Zuhayr nag jikko ju mel la amoon mu naan ko ana ci lan la la tegtal ala xuluqin lam tulfi aban umman wala aban ana lan la la tegtal est-ce que tegtal ay yow yow yow yow yow xanaa xamoo fi nga bokk xam nga loolu lañ lay wax yow sa baay ak ki mu doonoon nit ñi doon jóge fu nekk di jàng si ci moom nga bàyyi ko fi dem di. au lieu nga nga des fii nga dem di sàkku ji xam-xam ci koo xam ne kenn xamoo mais mais après bu baayam xamoon lépp nit ñi ñëw fii di ko jàng ci moom te moom jàngul nag daa mu xam ne baayam xam mais c'est simple xamu ko xamu ko moom kay alhamdulilah ba mu xamee lool reconnaître lool ba mu dem di jàngi waaw amul waa ji dë waa ji lii la ak lee sa yoon newu ci yow newal directeur de banque waa ji nekk koo xam ne ab baara yinde la ab dokeer la bu yenu bu guddi jotee nga am temps moom mooy boroom xam-xam bi nga dem sukk ca suufam toog di jàng wala yow sa baay moo doon sëriñ bu mag la woon bu ñu xamoon ak xam-xam lool mais yow xam-xam boobu rek kilo na ndax ndax newoo ci woon ki ko fi yor nag kële la boo demee bul bul rëy lem sa yére toog ci suuf yow mi ñu doon toogal nga xam na bu ñu demee fekk la sa kër gars yi dañ lay raamal boo demee di jàngi nangu la toog suuf waaw ndax lool la mais gars yi kan moo ko fiy defati <laughs> loolu loolu ay vapier la de loolu ko ko fiy defati yàlla allah allahul ne ko yow ana la la tegtal est-ce que yow kii mën na laa la laa tegtal ci jikko joo xamante ni mii ne woo ko woon sa baay sa baay ak niñ ko xamee Zuhayr moom laa ko wax léegi moom poètam poèmam yi boo koy liir da ngay foog ni kiy jullit la woon tellement qualité yi doon wax ak sa yaay ah est-ce que jàngal loo xam ne tegtal loo xamante ni sa baay ak sa yaay ñoom xamuñ woon yooyu walla boo yow dangaa dabul sa frère boo xam ne moom jikko koy xamu ko xanaa ban nii sax yooyu wa ak keneen léegi nag <laughs> mu ne ko saqaaka abu bakrin bi ka'sin rawiyatan rawiyat bi ka'sin rawiyatin fa anhalaka al minha wa 'allaka saqaaka abu bakrin bi ka'sin rawiyatan mu ne ko nag boo demee abu bakr mi may dégg moo la moo la moo la nandal moo la joxub kaas nga naan li gaay naan non sëriñ diw moom boo fa demee moom ay mbiram wóorul mooy bon koo xamante ne mooy sëriñ de de tradition la mais bu fa lekk de daa mel ni li ko nit ñuy toppe ci lekk gi la koy def wala ci li ñuy naan xam nga léeg-léeg nga dégg gaay wax lool <laughs> loolu mooy gaay caaxaan sëriñ boo am leer gaa yi xam nañ ni gaa yi toppawuñ ko xam-xam du du du wilaaya du dara waaye daal bari nay nit kay këram xumb na fu mu dem gaa topp ko lu soxla woon million tay soxla ko le- dangay dégg ñenn ñi naan <laughs> ah kooku de saay ku fa dem moom na nga moytu li ngay naan ak la ngay lekk daa mel ni lim leen li ko gaa yi toppe ci li ñuy lekk ak lu koy la ñuy naan la do la topp léegi nag kaamu nag ne <laughs> mu ne Bujayr boo demee yow li la dal ak dog sa sago Abu Bakr mi may dégg ar-rajulu thani ba fil islaami ba'da an-nabi moom moo la moo la nandal moo la jox kaas nga naan moo la jox nga naan waaw bam la ko joxee nag fa anhalaka al minha wa 'allaka <laughs> non <laughs> non ka ka garaaw ba mu ko defee nag ki nga xam ne almamun mooy ki nga xam ne moom lañ wóolu mu yonent bi alayhi salaatu daal di lay gina dolli nag <laughs> remplir la nga gina tee naan waal la kaa jox la joxati la nga naan ba ne tat waaw ba xamatoo foo ne moo tax ngay dugg ci bi yow àndoog sa sabo yow li la dal ci liñ la jox nga naan la c'est sûr que Abu Bakr la jox nga naan yonent bi alayhi salaam dolli la ci <laughs> léegi nag lool la yónnee quoi mu ne fa balaxat ay abyaatuhu rasulallah sallallahu alayhi man laqiya ka'ban falyaqtul yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko bi ko eh, am na riwaay bu ne bu jayre bi ñu ko ko waxee <laughs> daf ko tontu ne ko way ma ne kaam sa diinay baay suñu diinay baay bi ngay wax Zuhayr yooyu dama cee nekkul l'islam laa nekk te muy dëgg tontu ko ay vers <laughs> léegi euh, mooy bi ko poème yi dikkale euh, Bujayru bëggu ko woon a wax yonent mi alayhi salaatu salaam mu ko yëg après mu ne bon naa naa ko wax rek yonent mi alayhi salaatu salaam dégg affaire bi mu ne man laqiya Ka'ban falyaqtul ku dajeeg Ka'b ibn Zuhayr ku dajeeg teg moom nang ko faat